xoolal léegi mu ngi mel ni nañ jël benn exemple bu ko defee mu leer ndax instant bi da ngay wax gars yi ne noonu noonu moom xamuñu ko quoi ñun moom dañoo ko sax xeex bon nga ne xoolal imaginer te loolu kaala bu ñëpp xam mooy ne benn bandit international un criminel international boo xam ne ci dëkk bi réew mi wala sax muy criminel national boo xam ne mais il a braqué de banques il a moom en tout cas ci son actif ñu ngi koy jiiñ ne ndax ba léegi wala sax yenn yi ñu am preuve que ne moom ay nit ñu bari gis ko mu rey ay nit mais rëcc gisuñu ko tout le temps meurtre am ñu ne diw mais mu échappé policiers yi muy comme état jullit a tax may wax léegi ñu ne waajooju waajooju benn bis police yi wala gendarme yi daal di koy gis repérer ko mu nekk ci benn citadine mooy kii yu yu dëgër yooyu oto yu dëgër yooyu te baax gars yi repérer ko ba gis ko rek topp ko mu yëg ko rek accélérer gars yi topp ko muy daw gars yi def ay heure gis nga heure boobu bu dee ne tàkkusaan bu demee par exemple yow bi ñu koy gis ñoom julleegu ñoon tàkkusaan trente minutes a des timis jot ñu topp ko waa ji di daw ñu topp ko kooku duñ leen ne yéen léegi ni ngeen di def mooy topp leen ko rek après mu jeexee bu ngeen paree ngeen julli ji non non non day julli ci biir oto bi ñoom gendarme yi mais nan la ñuy jullee est-ce dañuy wàcc teg oto bi teg allahu akbar non waa ji rëcc da leen di rëcc ah lu ñuy def. mooy ne dañuy waa ji kenn ki day téye ci ci ci volant bi keneen ki nekk ci wet gi ku nekk ñoom ñuy julli ah. mooy ne nan la ngay jullee mooy da ngeen di def ay geste di ko def noonu di mais waxuñ la ngay concentrer ndax concentration xam nga loolu boo ko waxee ñu naan ah yooyu yooyu saa yi moom ñu ngi wax ni yow nan nga mën a concentrer dañ naan la concentration du du farata ci julli concentration loolu du farata ci julli. léegi yow noonu ngay jullee mooy salaatul xawf yonent bi alayhi salaatu salaam insha allah dinañ ko gis buy julli noonu nekk ci kanamam def na ko di jiite saxaaba yi radiyallahu jiite benn parti après jiite beneen parti xam nga ne moo sa xel lay dem ci ki la ji ki noonu yi tiim la jàkkaarloog yow flèche yi ngay julli xam nga ne moo sa xel dina dem ci flèche léegi mooy ne dañ naan yéen da ngeen di gendarme yooyu wala police yooyu wala flic yooyu da di julli ni ngeen di jullee mooy mbir mi léegi nag da ngeen di def ay par des gestes moo tax moo tax imaam Abu Dawud as-Sijistani indi ko ci baabu salaati taalibi buntu julli ki nga xam ne day topp ab noon boo xam ne da koy waaju ricc